a'uuzu billahi min ashaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jataay bii ñu génn ñu ngi woon ba léegi ci introduction gazawaatu rasulillah sallallahu alayhi wa wa saraya wa bu'utha ñu ngi woon ci introduction wu xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam yi ak yónnee yim doon yónnee ak yeble yim doon yeble te doonul woon dem ci xare ñu ngi woon ci loolu gisoon nañu kon maratibul jihaad yi muy état bu jihaad comme ni nga xam ne imaam ibn al qayyim al jawziya noonu la ko waxe ci zaadul maad fi siirati fi hadyi xayril ibaadi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu yemu fa wax ak ni mu ko détaillé ak façon jihaad yi ba ñu mujj xam ne kon ndeke jihaad farata la ci yi mu détaillé noonu yépp am na ci yu bari yoo xam ne farata la ci jaam bu ne léegi waxoon nañu ne kene euh, tey li ñu war a gis mooy nag jihaad ji nga xam ne moo gën siiw te mooy bi nga xam ne buñ nee jihaad ci la xelu ñépp di njëkk ñëw muy xare nag ci toolu xare façon jihaad boobu noonu te waxoon nañ la comme li imaam Ibn al-Qayyim waxoon na la ne boobu noonu nag bii ñu war a gis moom fara la mooy démembrement la benn car la ci jihaad bi nga xam ne mooy xeex ak sa bakkan yooyu ñu gisoon ndax nit ki balaa mën a génn foog mu xeex ak bakkanam boobu mooy bu rëy bi Eh, gisoon nañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni mu ko defoon Makka jàngal ko saxaaba yar leen ci loolu ba bam leen ne idhabu ila alxabasha fa inna biha malikan lam yuzlam indahu ahad bi mu leen génn leen ngeen dem Éthiopie ndaxkat kat foofu am na fa buur boo xam ne kenn du ñu tooñ kenn fa kanamam fa moom ci territoire am ñu mën a génn bàyyi dëkk bàyyi ay doom bàyyi ay soxna bàyyi yaay bàyyi bàyyi bàyyi miineel bàyyi leen ngir def ko ndax ñoom qad nu nufusahum min qabl fekkoon na ñu xeex ak seeni bakkan ci yar ya leen fa doon dal mettit yi ak xoñoñal yi yooyu yépp gisoon nañu ko ak façon jihaad yooyu walillahil hamdu wal minna tey nag ñu war a gis jihaad euh, bi nga xamante ne ni mooy guerre sainte voilà définition yi yooyu yëpp waxoon nañu ko walillahi alhamdu wal minna léegi avant ñuy ñëw étapes yi yonent bi alayhi salaatu farataal gi ñu farataal jihaad ak étapes yi mu jaar muy guerre sainte euh, dañuy njëkke d'abord incha allah lan mooy àttee jihaad xukmul maa huwa xukmul jihaad fi lislaam lan mooy àttee jihaad ci lislaam jihaad bii nag waxuñu jihaad ak sa bakkan ak yooyu yooyu traité nañ ko ba pare ak seytaaneeg yooyu bii bul fàtte na ñu ngi ci guerre sainte léegi lan mooy àtteem loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañu ci wuute te dañu ko séparer d'abord en deux parties ci ñaari wàll lañ ko séparer muy dañu njëkk jàpp li nga xam ne mooy jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan moo nekkoon àttee jihaad ak après moom lan mooy àttee jihaad noonu lañu ko traité loolu dañuy ànd ak imaamuna imaam alxaafiz ibn xajar raxmatullah ci téereem bu barkeel bi te am solo di fatxul baari bi muy shara kitaabu saxiixu imaamul buxaari raxmatullah ci bunt bi nga xam ne moom la imaam al buxaari raxmatullah alayhi ci kitaabul jihaadi wa siyari daal di def mu ne baabu wala baabun wala mu ne baabu wujubi nafiiri wa ma yajibu min aljihaadi wa niya imaamul buxaari raxmatullah daldi def benn bunt ne baabu wujubi lii de buntub war an nafiiri mooy génn jóge ci dëkk dem ci beneen dëkk ngir xeex walla jóge ci bërëb dem beneen bërëb ngir xare ak yéeféri loolu mooy an nafir wama yajibu ak li nga xam ne moo war minal jihaadi ji jihaad wan niya ak yéene ci bunt boobu bi ko imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi di sharaa ci fatxul yi euh, ci la indi tontu laaj bi nga xam ne moom lañu laaj léegi muy lan mooy àttee jihaad ci lislaam moom imaam alxaafiz qaal raxmatullah alayhi mu ne linnaasi fi ljihaadi xaalaan ixdaahuma fi zamani nnabi sallallahu alayhi wa sallam uxra ba'da mu ne nit ñi muy boroom xam-xam yi la ci jublu ci wàllu jihaad bii yu nekk di guerre sainte dañ cee am ñaari position ñaari état lañ ci am mooy ñaari position lañ ci am muy dañu ko def ñaari étape ñaari kii euh, mbir benn bi kuene état bu njëkk bi ci jihaad mooy état bi nga xam ne jamonoy fii zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam mooy boroom xam-xam yi dañuy traiter jihaad d'abord ak nekkam lan mooy àtteem farata la lu ñu sopp la sunna la wala yooyu noonu ñoom dañ koo diviser en deux mooy bu dee ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare ak après wal uxra ginnaaw yonent bi alayhi salaatu laaj bi kon euh, jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xam ne ci lañu yoonal jihaad est-ce que fardu aynin la woon am fardu kifaaya mu ne laaj bi mooy loolu thumma ba'da an shara'a wala an shuri'a hal kaana fardu aynin aw kifaaya mu ne ginnaaw bi nga xam ne ci lañ ko yoonal ci dundu yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme niñ ci tollee nii dinañ ñëw ci kañ lañ ko yoonal ak yooyu précisément ak wax yi ci am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi insha allah mu ne bi ñu ko yoonalee ba pare léegi laaj bi mooy est-ce que fardu aynin la woon mooy farata woon pour ku nekk que képp ku majeur ku nekk ci l'islam bi rek euh, ci yow nga jihaad yi aw kifaaya walla boog bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñeneen ñi ci des loolu mooy laaj moom imaam alxaafiz raximahullah mu ne qawlaani mashhuuraani lil ulamaa mu ne ah, lii de ñaari wax yu siiw la ci biir boroom xam-xam yi mu ne wa huma fi madhabi shaafi'i ñaari wax yii yépp nag am na ci madhabu shaafi'i di imaam shaafi'i rahmatullah alayhi imaam alxaafiz moom shaafi'i la eh, rahmatullah alayhim eh, ñaari wax yooyu mooy lan xawlaani mashhuraani mooy bu ci nekk liñ la ndax ndax est ce que farata jëmm la wala farataay bu ko kenn ñenn ñi taxaw wàcc na ci ñenn ñi mooy ñaari wax yooyu yépp am na ci boroom xam yi rahmatullah alayhi ñuy wax yu siiw yoo xam ne dañ koy wax boo demee ci seen téere yi koy fekk ñii ne farataay jëmm ñii ne bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ñi ñuy des mu ne ñaari wax yooyu yépp am na ci madhabu imaam Shafi'i al-Muttalibi rahmatullah alayhi mu ne moom imaam alxaafis ba léegi ci alfath rahmatullah alayhi wa qaala almaawardi mu ne imaam almaawardi mooy premier avengo mu ne imaam almaawardi alshafii moom it ci ulamaawu shafii la woon euh, rahmatullah alayhi mu ne kaana aynan ala almuhaajiriina duuna gayrihim wa yu'ayyiduhu wujuubul hijrati qabla al fi haqqi kulli man aslama ila madina li nasril islaam premier avis bi mu ngi noonu mooy jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam jihaad farata la woon wala déet guerre sainte am ñu ne farata la woon mu ne bokk na ci ñooñu imaam al-Mawardi ci Shaafi'i yi rahmatullah alayhi mu ne kaana aynan al-muhaajiriin duuna ghayrihim dafa newoon farata mais du farata bu joyal ci jullit ñépp mooy gis nga wax yi même ci biir wax yi dafa am ab jaaru lu ñu tënk mooy duñ ne jullit bu ne wala ku majeur ku ne farata la déedéet mu ne moom imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi kaana aynan ala al-muhajirina duuna ghayrihim ne jihaad moom bi koy suñu boroom yoonale madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam dafa nekkoon farata jëmm ci képp kenn ci muhaajiruuna mooy ñi nga xam ne dañoo jóge màkka exilé wu jóge màkka ñu exilé leen jóge Makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman daal di ñëw madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ñooñu ñooñ muhaajiruun yooyu ñooñ faratala woon ci ñoom duuna xayrihim ah, mais pas ñi ci des mooy lansaar yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañoo jóge yeneen dëkk ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy gëm comme ñoom ay Abu Zar radiyallahu anhu ak ñooñu ñooñu jihaad début bi newuloon farata ci ñoom ñi mu newoon farata daal mooy koo xam ne Makka nga jóge gàddaay si ñëw Madina imaam al-Mawardi rahimahullah imaam al-Hafiz toxal waxam ba léegi mu ne wayu ay yiidoo lii dëgëral nag sama wax ji këne jihaad dafa woon farata mooy ci muhaajiruuna yi mooy le fait que hijra jóge woon Makka ñëw fekk ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla da koo defoon farada qabla al fath avant fathu Makka avant ubbiteg Makka farata la woon moo tax gisoon nañ ko bi ñuy gis ndax ahkaamul hijra les règles de la euh, de de de l'exil ak yooyu noonu ak tey euh, gàddaay gisoon nañ yooyu que aaya bi ne woon walladina aamanu walam yuhaajiru maa lakum min walaayatihim min shay'in hatta yuhaajiru ne kantaa ñi nga xamante ne nii aamanu dañoo gëm nekk biir màkka walam yuhaajiru te gàddaay yu ñu jóge màkkatal mukarrama ñëw madina fekk si la fii nga ne yow alayhi salaatu wassalaam ñooñu amu ngeen ak ñoom benn euh, euh, alliance ci wàllu wilaay ak ndimbal goo leen waral warul leen waralul ngeen wa nekk lu war ci yéen benn dimbal bu ngeen leen defal non alliance boobu nga xam ne day tegu ci ndimbal yooyu loolu waru leen xatta fekk yu haajiru fekk gàddaay gàddaayuñ kon loolu mooy wane ne moo tax gàddaay gi dafa ne woon à un certain moment bi yonent bi alei satu salaam ne Medina ba sax fa ba kii dafa ne woon farata gisoon nañ xikma yan moo taxoon mu nekk farata yooyu gisoon nañ ko le fait que mu nekkoon obligation ñu ñëw non seulement yokk mbooloo jullit ñi mais jàppale état bu bees bii nga xam ne dawla bii nga xam ne mooy judd nga xam ne ñépp pare nañ ngir dammaate ko nu mu gën gaaw ngir ñu jàppale ko ci par force mu ne man imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi yiy dëgëral que ne dafa noon farata jihaad ci muhajiruna yi nooñi ci des mooy ne ñoom hijra dafa newoon farata laata ñuy ubbi fat ma al fath moo tax ba ñu ko ubbee ubbi Makka ka ñëwoon di laaj yonent mi alayhi salaatu ndax daa bëgg gàddaay ci moom mu ne ko laa hijrata ba'dal fath amul gàddaay après fathu Makka kon loolu moom la imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi wax muy premier avis que ne jihaad àttee jihaad farata la mais ci muhaajiruuna nay jamono yonent mi alayhi salaatu wasalaam lañ ne bi ñu ko yoonalee farata la ci muhaajiruuna yi noo ñi ci des ba mu des ñeneen ñi mu ne imaam alxaafis ba léegi ci alfatx mu ne wa qaala suhayliyu mu ne deuxième aviba ji mooy mu ne wa qaala wax na imaam as-suhayli di imaam as-suhayli mu ne rahmatullah aley kaana aynan ala al ansaari duna gayrihim wa yu'ayyiduhu mubaaya'atuhum annabiyya sallallahu alayhi wa sallam laylatal aqaba ala an yu'wu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa yansuruhu imaam as-Suhayli moom contraire lu imaam al-Mawardi wax la wax kene jihaad farata la woon jamono yonent bi alayhi salaatu salaam bi ñu koy au début waxuñu après en lii ñu ngi wax bi jamono jii ñu toll jamono jii ñu toll nga xam dafa nekk farata dañ koo yoonal bi ko yoonalee ndax farata la woon di kan kan te dinañ ñëw ci étape yooyu est-ce que dañ ko yoonal rek mu nekk farata walla déet yooyu dinañu ci ñëw après mais lii dañ nañ ñëw ci actes yi d'abord euh, mooy imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi contraire lu imaam al-Mawardi wax la wax rahmatullah alayhima ndax moom dane jihaad dafa newoon farata ci ansaar yi mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo accueillir yonent bi alayhi salaatu wasallam di ahlul madina radiyallahu ta'ala anhum dafa newoon farata ci ñoom te newu ko woon ci ci des xam nga moo contraire wax jële wax jële dane muhaajiruuna yi la nekk farata newul kon farata man ci gàttal man nga ne wax bu njëkk bi mooy imaam al-Mawardi ñay ànd ak moom farata la woon ci muhaajiruuna yi te nekk ko ci lamsaar yi imaam as-Suhayli ak ñi ànd ak moom ci wax jooju ne farata la woon ci lamsaar yi te nekk ko woon ci muhaajiruuna mu jeex loolu mooy wax léegi moom it mu ne wayu ayidu wax jii nag ma wax man imaam as-Suhayli rahmatullah mbir mi farata la woon ci ansaar yi te nekkul woon farata ci ñi ci des mooy jaayante ji nga xam ne moom lañ jaayante yonente bi aleyhi salaatu wasalaam guddi ka aqaba muy aqabatu mina comme ni ñu ko gise woon fële ca Makka jaayanteeg moom ci ñu fat ko fat yonente bi aleyhi salaatu wasalaam te dimbali ko lool gisoon nañ ko bi biñ laajee ci lan ngeen ñuy jaayante yow mu ne ci ngeen ngeen di jaayanteeg man ci ngeen dimbali ma waaye ngeen protéger ma comme ni ngeen di protéger seeni soxna seeni doom ak seen bopp mu ne lool kay day wane ne ñoom ci ñoom la ne woon faral loolu mooy deuxième wax bi imaam alxaafis nag ne xoolal pour boole pour ñaari wax yi def synthèse mu ne fa yaxruju min qawlihima innahu kaana aynan ala taifataini kifaaya fi xaqi gayrihim mu ne boo jëlee ñaari wax yooyu bu imaam al-Mawardi imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi nga boole leen mooy da ngay gis ne waxu ku nekk mooy ne kon jihaad jamono jooju début bi dafa ne woon euh, farata ci ñaari ci muhaajiruuna ak lansaar yi voilà ndax ku nekk li nga wax que lii moo koy dëgëral loolu day wane loolu mu ne kon loolu boo defee boole seen wax yi seetantal ko da gis ne kon ñoom. man nga ci génnee na kon jihaad dafa newoon farata ci muhaajiruuna yi ak lansaar yi waaye kifaayatan fii haqqi ghayrihim ñoom la ne woon farata go jëmm ku nekk war koo def ci ñoom mais ñeneen ñi ci des comme ñeneen ñi nga xam ne ñoom bokkuñ ci muhaajiruuna yi bokkuñ ci lansaar yi nga xam ne ñii yeneen dëkk yi leen jóge ñëw ñi yeneen village yi ñëw tuub si ñooñu noonu mu ne ñooñu nag mu nekk kifaaya mooy bu ko ñi bu ko comme que muhaajiruuna ak yi taxawal nañ loolu jihaad yi ñoom nekkatul farata ci ñoom ah mu ne moom imaam alxaafiz wa ma'a dhalika fa laysa fi xaqi taa'ifatayn ala ta'miim bal fi xaqi al-ansaari idaa taraqa al-madiina taariq wa fi xaqi al-muhaajiriina idaa uriida qitaala ahadin min al-kuffaari ibtidaa'an mu ne moom imaam alxaafiz te ñaari wax yooyu ñu la wax muy waxu imaam al-Maawardi ak imaam as-Suhayli rahmatullah alayhima nekkul ci àqu kenn ci ñaari euh, kii mooy ñaari parti muy waa muhaajiruun ak lamsaar yi du farata ci ku nekk ci ñaari parti yooyu nga joyal mbir mi ne jihaad comme lu fu jihaad am rek farata la ci ñoom mu ne déedéet demewul woon noonu de ñoom jubluñu ci imaam as-Suhayli imaam al-Mawardi rahmatullah alayhi ma jubluwuñ ci lool te mbir yi demewul woon noonu mu ne bal day nekk farata ci lansaar yi bu dee daa am ku ñëw songu Medina ndax loolu lañ waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam ñu daal di lay dimbali daal di lay protéger mais ci biir dëkk bi la woon waxu leen woon ci biti moo tax Badar comme ni ñu koy gisee insha allah yonent bi alayhi salaatu salaam comme que dafa génnoon doon Karim njëgg ba pare Quraysh dajee Quraysh xeex nar a am mu naan ayyuhan naas ashiru ilay wala ashiru alay ashiru ilay wax la jox leen ma seen avis Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu jóg wax lu rafet mu sant ko Seydina Omar jóg wax lu rafet mu sant ko Seydina al-Miqdaad comme ni ñu ko gisoon bi ñuy def tarjumaan mais bi nga xamante ni ci la yonent mi alayhi salaatu salaam di continuer naan ayyuhannaas ashiru ilay mu jekki Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu daal di jóg ne la'allaka tu'nina ne ko amaana de yow dafa mel ni yonent mi alayhi salaatu salaam ñun nga soxla suñu wax mu ne aja mu ne leen waaw mooy ne ndax lan man moo tax ñëwul rek dugal leen ci xeex bi Badar foofu ndax Badar dañoo génn te ñoom accord wu Aqaba yi lan la woon moo doon mu ñu protéger ko këram biir dëkk bi biir Médina loolu moo tax mu ne mbir mi farata gi ñu lay wax ci lan saar yi ci ñi jàpp ne farata la woon ci ñoom nekkul ne farata la fépp ñu bu ñu génn di xeexi yi déedéet mooy bu dee ida taraqa almadinata tariq bu dee daa am ku ñëw songu Médina voilà bu boobaa lay nekk farati ci ñoom ndax lool lañ jaayante woon ak moom alayhi salaatu wassalaam loolu mooy muha euh, ansaar yi léegi nga ne ko waa muhaajiruuna yi nag mu ne ñoom nag tamit du farata yu ñu joyal mu ne ñoom day nekk farata ci ñoom ida urida bu dee dañoo namm xitaala ahadin min al kuffaari ibtidaan bu dee yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo jël initiative ngir xare ji ak ñi nga xam ne ñoo yéeféer yi bu boobaa muhaajiruun yi day nekk farata ci ñoom ñu jàll di ànd ak moom lool moo tax comme ni ñu koy gisee bu yàggatul te lool mooy nekk début bi incha allah après euh, xare yonent mi alayhi salaatu salaam juste après nga gis saraayaa yi mooy yi mu doon yónni te du yu njëkk yi yépp ñi muy yónni ñépp yooyu yépp day yónni muhaajiruun yi yooyu yónni ñu dem te benn ansaar yi du ci bokk kenn ku dëkk Medina du ci bokk ngir kari njëggu Quraysh yi wala dem. xeexeek ñoom wala yu mel noonu uti information amul benn bu ci yonent mi alayhi salaatu boole koo xam ne ci waa Médina la dëkk ndax lan accord du ñoom accord yi mu amoon ak moom waxuñu woon lool lool lool mooy alwafi ki nga xam ne moo matal kóllëre ba li mu jëloon mu tënku woon ci waaw akbar kon ñoom muhaajiru ne ni nekk farata ci ñoom mooy bu dee yonent mi alayhi salaatu moo jël nara songi yéeféer yi bu boobaa ñoom day nekk farati ci ñoom imaam alxaafid rahimahullah mu ne wa yu'ayyidu hada maa waqa'a fi qissati badrin fi ma dhakara ibn ishaq mu ne lii li koy dëgëral wax ji mu wax mooy li xewoon badar mooy li ma wax sànq ci li nga xam ne moom la imaam ibn ishaq du mooy li ma wax sànq ne yonent mi a salaam ba ñëwee foofu xeex bi na a am Euh, Seydina Abu Bakar jóg wax lu rafet Seydina Omar al-Miqdad ak ñooñ Seydina Saad jóg ne ko daa mel ni ñun ngay boo loolu noonu lay wax loolu day wane ne kon ñoom bu dee ci biti nekkul woon ci ñoom ndax bu ne woon farata ci ñoom duñ taxaw di xaar ñu leen di ñu leen koy waxaat ah, loolu kon mooy wax yi am ñu ne waqiila imaam al ne waqiila am na nag beneen wax ci farataay jihaad farataay jëmm walla bu ko ñenn ñi farata joo xam ne bu ko ñenn ñi taxawa wàcc nañu ci def mu ne waqiila muy beneen abi kaana aynan fi lgazwati allati yaxruju fiha nnabiyu sallallahu alayhi wa sallama duna gayriha mu ne beneen abi bi boo boolee abi yëpp mooy imaam as-Suhayli ak ñi ànd ak imaam al-Mawardi ak ñi ànd ak ñoom ak bii nii nii man na nekk lan mooy troisième avis euh, bii ñuy wax nii ñoom ñu ne ndax lim ci def synthèse que ne boole ñaari wax yi ne dafa nekkoon farata kon ci ñaari côté yëpp loolu bu la neexee nga tudde ko troisième avis mais amaana li gën a euh, asad li gën a jub gën a kii mooy ne mooy quatrième mooy troisième avis bii ñuy bëgg a wax mu ne moom mu ne imaam al ci al-Fath rahmatullah alayhi mu ne am na ñeneen ñu ne nag jihad dafa newoon guerre sainte dafa newoon farata ci xare yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam day génn jëm ci ngir xare ba mu des contrairement au contraire ak yi nga xam ni génnul bu génnul moom yooyu du farata voilà mais bu dee moom moo génn yonent lay alayhi salaatu ngir xare ji boobaa day nekk farata farata léegi nag imaam al bi ñu defal tahqiq bi mooy segg wax yi yépp génn ci li nga xam ne wax dëgg-dëgg mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër insha mu ne wa taxqiiqu annahu kaana aynan ala man ayyanahu an-nabi sallallahu alayhi wa fi haqqihi walaw lam yaxruj mu ne li nga xam ne nag mooy see mooy mooy xóotal wax ji nag dugg wax dëgg lii nii mooy vraiment lii nii mooy lii euh, àtte jihaad dëgg mooy lii mooy bi ginnaaw bi ñu xóotaluy masala bi moom imaam alxaafis gis wax yii yëpp mu ne lii daal wax fa taxqiiqu li nga xam ne daal moo ci li gën a dëgër insha allah te boo ko xóotalee moom ngay daj mooy que ne dafa ne woon aynan ala man ayyanahu nabi sallallahu alayhi wa sallam ku yonent mi alayhi salaatu wa désigné comme mu désigné ay nit ne leen yéen dem leen ngeen xare di waa diw wala jóg leen ñu dem xare ji ñooñu day nekk farata ci ñoom voilà walaw lam yaxruj même waajooju mu ne jógal même bu dee demul farata la ci moom waaw bu nee jóg ñu dem gaa yi dem loolu day nekk farata ci ñépp même bu dee ne ki kenn am na kenn ci ñoom koo xam ne demul kon loolu mu ne insha allah loolu mooy li nga xam ne moo doon mbir mi ndax lii mooy lan mooy jihaad même jamono yonent ma saatu sa newuloon farata pour ñépp newuloon farata pour ñépp moo tax doonu ñoon moo tax tout le temps li imaam alxaafis wax nii da nga doon gis bu doon dem am ko mu bàyyi muy assurer intérim bi kooku le fait que mu ne ko assurer kooku du farata ci moom ak tamit ña nga xam ne ñoo fay dex ñoo fay nekk di doxal affaire courante yi affaire courante yeeg yooyu ak ñi nga xam ne bon borom gànt yi moom taxuñ ñuy wax ñoo ni waxuñ leen mais ñoo xam ne euh, bu mu ne nañ leen dem képp koo xam ne abi abi kii nga pare nga ngir dem wala tey man ngaa dem mu boobaa da ngay mën a dem te lool day nekk farata ci yow comme ghazwatu Tabuk naa mooy am na naa naafiq yu bari manoon nañoo dem mais dem te pourtant Yonent mi sallallahu alayhi wasallam dafa ay fan naan ñu waajal gaa yi toog demuñu ñooñu farata la woon ci ñoom même bu dee demuñu voilà ku mu bu nee dem leen nañ leen dem bu boobaa day nekk farata ci ñooñu léegi nag loolu kon mooy première partie bi bi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di traité affaire guerre sainte jihad ci côté jamono yonent mi alayhi salaam léegi nag mu ne moom imam al-Hafiz al-Halu beneen étape bi beneen étape bi ci ni ñuy traité jihaad ñoom boroom xam-xam yi mooy ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag mu ne fa huwa avis bu njëkk bi ñaari avis la mu ne fa huwa fardu kifaaya ala al mashhur illa an ilay mu ne ci li nga xam ne moo gën a siiw ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mooy ne jihaad ginnaaw yonent bi alayhi salaatu mooy ba yawmal qiyaam loolu noonu farata la mais farataay lan bu ci ñenn ñi defee wàcc na ñeneen ñi ci def mooy fardu fardu kifaaya mooy boo bu ko ñenn ñi taxawee rek wàcc na ñi ñenn ñi ci des loolu mooy lan mooy par exemple nga toog fii am sa mbokk yu ñuy yu ñuy bunnu xataal fële ca ay ay Israël ak yooyu di leen bombarder yooyu yow doo toog naan man affaire bi farata la ci man non non mooy ne newul farata ci yow te tamit. mooy ne yàlla bëggul nit di budde postam ndax am na yoo xam ne mooy ne ñoom yàlla lool la leen nattoo que loolu moo leen dal te lool la yàlla def léegi kenn du ne léegi jullitu monde bi yépp nañ jóge seen dëkk yi daal di dem non non moo tax mu ne fardu kifaaya loolu fardu kifaaya al mashhur li gën siiw ci waxu boroom xam-xam yi illa suuf nag anta doon xaajata ilay bu dee ne besoin bi da ko laaj comme lan mu ne comme yéeféer yi daal di leen bett comme seen dëkk par exemple euh, ñu toogoon comme Palestine par exemple gars songu leen juif yi songu leen di di di leen xeex di xeex ñu bu boobaa amul ñu naan même biir Palestine jihaad du farate ci ñëpp léegi nag manoo bu dee nag dañ songu waa bu boobaa nag beneen affaire la bu boobaa kenn du ne affaire bi fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ci ñeneen ñi mu ne déedéet mooy bu dee noon bi moo leen bett songu leen njëkk leen a commencé xeex bu boobaa day nekk farata kan est ci ñëpp non non ala man ayyanahul imaam bu imaam bi ki nga xam ne mooy imaam bi mën na nekk ki nga xam ne bu dee dëkk président dëkk bi mais loolu dinañ ñëw tamit est-ce que jihad ay affaire euh, euh, euh, lan mooy jihad dëgg-dëgg sax guerre sainte est-ce que comme ni ñuy gis nii ku tëb rek def benn affaire rek ne jihad wala ñu ne lee ci gars yi di kii ñoom it ñu woowee seen bopp almujahidun est-ce que lan mooy jihad dëgg-dëgg sax bi xam ne lislaam moom ku def loolu la xam ne kii day jihad ku ko deful mooy da ngay caaxaan ci leneen nga ne loolu insha dinañ ci ñëw mais lii nii mooy buñ leen bu dee yée noon bi moo leen moo leen tàmbali songu leen bu boobaa day nekk farata ci képp kenn koo xam ne imaam bi moo ko désigné ne ko yow jógal ne jóg leen ñu défendre dëkk bi yéen diw ak diw ak diw jóg leen ñooñu day nekk farata ci ñoom ñooñu farata lay doon ci ñoom léegi euh, mu ne wa yata'adda fardul kifaaya bi fi'li bi fi'lihi fi sanati marra 'inda al-jumhur léegi farataay kifaaya googu nga xam ne bu ko ñenn ñi taxawee mu ne ci waa jumhur rahmatullah bi majorité boroom xam-xam yi ñu ne ci at mi bu ko benn yoon rek doy na voilà léegi lool ci gàttal mooy benn wax bi que ne kon fardu kifaaya la mooy bu ko ñenn ñi taxawee wàcc na ci ñeneen ñi ci des mu ne a deuxième avis bi yajibu kullama amkan moom nag imaam alxaafis mu ne wa huwa qawi muy beneen avis bu wuteeg bu siiw bi bi nga xam ne moo ëpp li boroom xam-xam yi wax mu ne am nañu ne nee nañu que ne day nekk farata saa bu possible mooy ne mbir yi daal duñ ko gàll ci lii wëg lee mooy bu possible rek farata la mu ne loolu nag wax ju dëgër la mu ne walladi yazharu annahu istamarra ala ma kaana alayhi fi zamani nabi léegi muy def taxqiq bi mooy li ñu waxoon sànq def léegi wax yi loo ciy génne ak lan moo gën a dëgër insha allah mu ne li nga xam ne moo feeñ këne dafa continuer comme ni mu ne woon acte yi ñu gisoon jamono yonent bi alayhi salaatu salaam li mu doonoon jamono dafa continuer ilaa an takaamalat futuuhu mu'zamil mu ne dafa continuer ba ni nga xam ne ubbi yéere yi eh, bu eh, dëkk yi lu ëpp ci ubbi dëkk yi daal di mat comme ubbi ay Constantinople ubbi ay ay ay ay ay Égypte ay ay Iran ay Perse ay Irak yooyu ba nga xam ne ci la mat Yaman wantashara al islam fi aqtaaril ardi thumma saara saara ila ma taqaddama dhikru mooy ne daal moom ni mu gis mooy ne ba fi yonent ma lay saar saar jóge jihaad dafa continuer di mel ni mu meloon jamono ba ni nga xam ne nag ci la l'islam di amee doole dugg ci dëkk yu bari daay gi nag mu continuer mu mujj dellu ñi nga xam ne noonu la nekkoon euh, euh, ci li ñëw waxoon ci lu ci lu jëkk euh, waaye loolu mooy àttee jihaad mais xam nga waxoon nañ ci waxtu jotaay bi weesu li imaam Ibn al-Qayyim doon wax rahmatullah alayhi këne xam nga yooyu moom waxoon naa la ci yu bari farata la moom la imaam al di wax nii naan wa tahqiiqu dëgg-dëgg mbir mi sax mooy aydan anna mooy ginnaaw bi mu waxee bi mu wax noonu ne affaire dafa continuer woon comme ni meloon jamono yonent mi alayhi salaatu salaam mooy di farata saabu bu ne imaam bi wala ki nga xam ne moo jiite julli ñi ni jóg leen après euh, ci ñooñu. ku mu ne jógal kooku farata la ci ñoom euh, après mu dellu ci meloon mu ne wat taqiiqu li liy dëgg-dëgg tamit mooy ne an na jinsal jihaad kanta buñ nee jihaad nag ci lu li nga xam ne mooy lu global comme liñ gisoon nga xam ne yooyu jinsa jihaadil kuffaar lu global ci xeex ak yéeféer yi moom muta'ayyinun ala kulli muslim mu ne lool moom faratala la bo dëgg dëgg lii ba léegi mooy farata ci bépp jullit mais nan lay nekkee farata ci jullit bu ne xeex ak yéefee yi farata la ci bépp jullit ci nan mu ne imma bi yadihi soit ak làmmiñam am na yoo xam ne ton ci loxoom mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci front bi ñooñu moom farata ci ñoom ñu def loolu ndax buñ deful loolu te ñoo ne fa mbir ma amee mooy comme li ñu wax léegi mais ñi ne Gaza kay loolu lañ man lan lañ man lu dul riposte gaa yi ñëw di dugg seen kër yi di leen dóor ay ay bomb ak yooyu ñooñu di ñëw ak ay tànk ay ay char ñooñu manuñu toog di xoole kooku day nekk farata ak loxo mu fayu défendre boppam te jihaad dafa am ay façon jihaadu talabi ak difa jihaadu dafa dafa am euh, jihaad yoo xam ne mooy da ngay toppaate mooy yow yaay dem di sàkku noon bi am boo xam ne rek yow mooy da ngay da ngay sa bopp voilà dala song ngay défendre ak jihaad boo xam ne yow yaay dem uti mu ne ci dëgg-dëgg sax mbir mi mooy jihaad farata la ci bépp jullit imma bi yadi soit ci loxoom mooy képp koo xam ne moom habilité na te moom mbir ma fa mu nekk wala am nga xamante ne loolu rekk a fa sës moom loolu day nekk farate ci jullit yooyu noonu nga xam ne loxo la ñuy jihaad wa imma bi lisaani wala mu ne day nekk faratamit ci jullit koo xam ne nag moom manul loxo mooy newu faak yooyu lan la man bi lisaani sax mu ne fi mais moom làmmiñam la man voilà mooy voilà sa làmmiñ nag mooy yow bind ay article mobiliser nit ñi contre tooñ gi nga xam ne moom la ñuy tooñ say mbokk ak yooyu bu ko xeeb loolu fara loolu jihaad la goo xam ne farata ci jullit bu ne koo xam ne manoo bu njëkk bi ci loxo boobu yow bii moo lay incombe loolu nag mooy ñi ci jullit ñi gis nga ab guerre bu amee fële ay Iran ay Arabie saoudite ak yooyu ñuy ñuy sonal ay Afghanistan ay jullit tooñ leen ñoom ñuy jiyaat foofu ñoom bu loxo lañ man yow mi ne ay Sénégal ak ñooñ boo man bu dee man nga sa làmmiñ mooy yow bul xeeb lool bi ndax day nekk du ay loo xam ne dañ naan la am nga choix faratala faratala mooy sa nekk moo tax mu ne wa tahqiiqu aydan am na jinsal jihaad jihaadil kuffaar muta'ayyinun ala kulli muslim farataay jëmmale ci bépp jullit mais ça dépend ku nekk ak li nga xam ne position ba nga newe kane fam xewe te looloo fa sës moom ngay xeex ki nga xam ne nag moom mu nga fa wala manula xeex wala boog moom ak buur x raison manu ko yu valable te tamit moom wala sori na foofu new fa moom li mu man mooy bi lisaani ci làmmeñam di dem ci plateau yi di leeral mbir yi di dajji fenu gaa yi nga xam ne ak seen image yi ñu leen di wane naan ñoom ñoo ñu njëkk a song ak ñoo ñu tooñ yooyu ngay wane la contraire lool bu dee am nga ay moyens yoo xam ne moom nga koy wane. voilà ndax buñ ne gaa yee leen tëmbeel roquette ñoo xam ne yow 5 kilos ceeb mënuñu ko dugal ci dëkk bi tellement ni nga quadriller dëkk bi. lépp yaa ko yor ba pare nga ne jëli nañ ay roquettes ci ci yeneen dëkk Égypte ñëw di la ko sànni loolu da ngay xam ne ak kàcc la mooy naka la mën na nekke ba pare wane lay image gars yi naan oui c'est vrai baar barbare là alors que yow imaginer koo xamante ne matériaux de construction yi ñuy tabaxe yooyu dara mënula dugg ndox lu nekk dara passeport nit mënula génn ñu cadrer dëkk bi duñ tel sorte ba pare teg satellite yi di leen surveiller nit ñi ak tamit ñañu fa teg caméra yi yépp mais nga ne yow gars yi mënuñu fi dugal lu ñu lekk mais nag ñu ngi def contrebande ci ba ci armes yi ba ñu sànni ay roquettes yoo xam ne ñu ngi ko jële ci biti lool tamit la léegi yow lan mooy sa jihaad yow jullit bi bi nga gisee lool da ngay nekk rek consommation consommateur passif da ngay lool ne du dëgg leen nit ñi àddina bi xalaat leen est-ce que loolu foog ngeen ne yéen lii c'est si possible dëkk boo xam ne da nga koo amul benn moyen léppam ci yow lay jaar même alal ji muy fay ay administration bi sax ak ñi muy liggéeyal ci yow boobu ko débloqué wul taxes yi ñuy am ci seen ndoxu ñoom ak seeni marchandises yaa koy récupérer amul dara lu fiy dugg lu dul sa suufu bët lay jaar yow nga ne loolu lépp yaa ko yor mais nag gaa yi nga ne ñoom fexe nañu ba am ay armes fële ca biti ba pare di ñu ko sànni. déclencher ay guerre lool kasib la léegi yow sa farata jullit boo man di nekk fii ba Brésil Indonésie Sénégal ak Afrique du bu dee ne yow sa làmmeñ nga am mooy sa làmmeñ ngay jiyaade wa imma bi maali soit muy sa alal mooy ne day nekk farata ji jullit bu dee ka fa ci loxoom ka fa newul wala ka fa ne te manul lool làmmeñ la yor koog day nekk farata ci moom mooy tamit mu xam li muy wax pas ay di dénoncer ka saagaak dénoncer loo xam ne yow yow li ngay wax xam tegoo ko fen wala amoo benn preuve wala di saaga ak yooyu yooyu taxul ñuy wax comme ni ñu ko waxoon bii paas aw bi maali wala jihaad day nekk farata ci kenn képp kenn ku nekk jullit bu ne soit ci alala yow yaa ngi gis li yàqu fee mooy xeex bii paaw bu jihaad yi ñu doono bii paase mii mooy jinsu jihaadil kuffaar yi xeex ak yéeféer mooy sa alal financement gars yi bu laajee nga dimbali leen ci sa wàllu financement alal jox leen luñ mën a dëgërale seen bopp buñ leen naree song nga def ko ndax kat affaire yi amul ñàkk fulla pourquoi yéen nit ñi àddina bi moom mooy mooy mooy loi yu dëng fi ne mooy da gis état bu nekk état kàccoor yëpp am nañ droit dimbali état bi nga xam ne moom lañ bëgg dimbali ak ay marchandises wa ay milliards ay armes yëpp mais les opprimés moom kenn amul droit dimbali leen même dix centimes ñu naan waaye moom day financer le terrorisme mais kan mais état terroriste yi kay bari na léegi yow bu dee ñoo ñu ngay jox ay bombe grawul di leen jox ay milliards grawul léegi jullit yi ñoom ñoom rekk ñooy ñi nga xam ne amuñ droit ci kaw suuf seen mbokk jullit ñu jox ko un ñoo ñooñu ñoom amuñ droit bi loolu foo ko teg déedéet ku am alal mën a dimbali ñooñu sa mbokk jullit da leen di dimbali da nga leen koy yónnee moo xam ci foo koy jaaral boo dee mën na mën na atterrir da leen di dimbali aw bi maali wala mu nekk farana ci alalam wa imma wa imma boobu bi maali soit bu dul loxo du làmmiñ sa alal te yow alal nga yor mais manoo fee wax manoo bind article manoo dem ci plateau journaux yi manoo journal yi manoo dem fii loolu ni ngay def yow mooy te nga yor alal alal ngay joxe te alal nag kenn xaarul boroomi milliard yow cinq euros woo génne rek joxe ko loolu mën naa jariñ ñu bari bu ko xeeb mu ne imma wala wa imma bi qalbi yii yëpp nag bu ko nit ki manul jullit bi mooy mu metti la xam nga lii moom la xadiis ba la doon wax liñ doon gis bee ko man raa minkum munkar mooy soit bu mujj bi sa xol mooy mu metti la mais ñun moom fexe nañ ba léegi liy dal suñu mbokk jullit moom on a on a ah, yow il nous reste less de man dara lañ ko faalewul d'ailleurs sax booy wax gars yi naan c'est bien pour eux c'est taliban c'est afghan la c'est bien fait pour eux nga leen gars yi bombarder rek c'est fanatique ah takat waaye ji koy wax nee na jullit la moom toog moom xoolal faratala moom ci moom mooy ne amul amul bu manul ci yii rek dafa war a man beneen bi te xol moom kenn manu la toog ni moom sama xol manuma manuma mer ci lii xew te yonent bi alayhi salaatu wasallam sax nee woon na man la lam yahtam bi umurul muslimiina fa laysa minna képp koo xamante ne nii moom du préoccupé wu du du du du du aajowoo di préoccupé wu li nga xam ne mooy mbiri jullit ñi kooku bokkul ci ñun kooku bokkul ci ñun mooy toog nga xam ne gaay seen discours yëpp buñ toogee waaye c'est bien fait pour eux waay yow ñuy bombarder ay sa mbokk jullit yuy julli nga naan c'est bien fait pour eux yow même bu dee ne yow jàpp nga ne ñoom dañoo juum sax mooy ne du noon nga danga naan nag yow même bu dee jàpp nga ne dañoo juum looy looy wax que nañ leen bombarder c'est bien fait fait pour eux wallaay gis nga boo deewee ci noonu wala tuuboo lool di am problème mooy ne soit mu metti la man yii yëpp manuma ko loolu moo tax gaa yi nekk fii di fontoon ñu tamit ñu xamul dara naan gars yi ale wala embarqué leen ñu dem déet dañ naan la sawaay xoolal ñun duñu ay ñoo xam ne xamuñu dara te loolu dinañ ñëw ci sax façon yéeféer yi ñaata façon yéeféer moo am ndax lool boo ko xamul moo tax conneries yi ngay gis yëpp di yi di def ñenn ñi di ko def njuumte yi ñuy def loolu la mooy ne premièrement xamoo ñi ngay xeexal yan yan façon lañu ndax est-ce que l'islam da nga foog ne l'islam dafa bàyyi noonu rek ku gëmul yonent bi alayhi salaatu salaam rek yéeféer la rek man nga xeex moom lool la nga foog ne loolu la non non yaa nga foog ne ay affaire u jihaad noonu gars yi mooy tëb rek di def lu la neex mais ay téere kitaabul jihaad kawee boroom xam-xam yi ay téere lañ ciy bind xoola imaamul Buxaari kitaabul jihaadi wa siyar imaam muslim na ko noon kitaabul jihaadi wa siyar ñeneen borom xam-xam yu bari am ñoo xam ne moom téere lumb boo xam ne ci loolu rek la nga foog ne loolu loo dañ koy jàng est-ce que ñépp ko mën a def xoola ko jóge woon yaman fële moom ñëw na yonent bi alayhi salaatu salaam man damay jaayante yow ngi xare yonent bi alayhi salaatu salaam ne ne ko ndax sa ñaari waajur ñu ngi mu ne ko naam ñu ngi dund kay mu ne leen dem leen mu ne ko demal sa ñoom fa fiihima fa jaahid demal ci sa dellul yaman nga nga jóge ñëw fii Madina ngir xare ànd ak man di xare ji bàyyi comme que sa ñaari waajur a ngi dund demal ci ñoom nga daal di leen gërëmloo te nga jihaat ci ñoom am na keneen ki dafa ñëw mu ne ko ndax sa ñaari waajur ñu ngi dund mu ne ko waaw bu ma fay jóge ñu ngay jooy ndax li ma leen fa bàyyeek yooyu amatuñ kenn ak yooyu yonent bi alei salaatu salaam xam nga lu wax waa ji dellul ba ci ñoom nga gërëm loo comme ni leen merloowe jooy loo leen ba pare demal foofu nga toog foofu te loolu mooy sa jihaad Allahu akbar léegi imaginer yi ñuy jële fii di embarquer ñuy jóge dëkk yi occidentaux yeeg yooyu di dem seen yaay duñ ci dara dañuy jekke rek ñu ne leen seen seen doom a nga siri nga foog ne loolu loolu la yow waaye ji nga xam ne moo ñëwal boppam agsi jóge yaman nga xam ne jëlul avion jëlul bus jëlul dara lu mu gën a gaaw ci li mu jëloon bu doon am na ko gëléem dugg désert bi yaman xam nga yaman fi ne sud bi ci sud bi jóge mooy ci sud bi la jóge nga xam da ngay traverser jóge Makka dem ba Médine gaa agsi yonent bi sallallahu ne ko euh, xay axayyun ne ko ndax sa ñaari sa ñaari waajur mu ngi dudd mu ne ko waaw mu ne ko demal ci ñoom fa fiihima fa jaahid keneen ki moom mu ñëw naan ko sama ba may génn ñu ngay jooy ak mu ne ko dellul fa nga jóge nga kontaan loo leen comme ni ngi leen jooyloo acca ta nga dem foofu loolu mooy sa jiat mais léegi xoolal est-ce que gars yi ñoom ñoom xa dinañ wax jeunes yi loolu ndax lan mooy tendance moo xew non fii kenn du fi du ñu kenn fontoo bu ñu kenn fonto mooy ne affaire yi lool la mooy ne dañ koy jàng léegi boo ko jàngul wala koo xam ne léegi dañoo jàngul dara koo xam ne jàngul julli xamul lu muy jullee boo xalaat ci moom muy xalaat leneen ñoo xam ne gën a élémentaire xamuñu ko dara ñoom mooy yii wa xew rek acca moo xew ñépp moom la ñuy yi moom la ñépp yi waa acca na ñépp dem non loolu nit nit mooy euh, du def loo xamante ni boo majeure li borom euh, kii di wax euh, kii bi lax dari këne mooy day nit ki day xam ni nekk farata ñoom yenn yi duñ ne lépp façon yëpp farata la ci ñëpp mais boo ñëwee ba koy def dangaa war a xam diri ñëw bay génn naan dangay ngay yi da koo war a jàng du da ñëw rek pour un kii rek wala xamaasa gi rek am benn kii wala Euh, sawar noonu ak tamit li la émotion beeg yooyu dugg la rek nga dem di def non l'islam moom xamul loolu mooy ne lépp yéeneeg xamaasa geeg walla xadar geeg yooyu yépp li koy tënk mooy xam-xam ñaata ay famille ngay gis ñu leen di wane fii ci journaux yooyu seen yaay yi jooy seen baay yi jooy sama doom ji amatuma ci moom dara duma mën a nelaw bu ma tëddee damay am ay cauchemar moom mu ne moom moom booy bi moom mu nga siri ne day jihaad mais kooku mooy kii kii victime la victime la xamul xamul dañ koo kii kii dañ koo réeral xamul exactement li muy def yonent alayhi salaatu salaam dane waa ji dellul sa waajur ya fa ardihuma nang leen gërëmloo comme ni nga xamante ne noon nga leen merloowe dellul foofu xam nga yooyu yooyu yooyu ah, ah de toute façon mooy léegi nag affaire bi c'est un c'est un kii partagé la mooy responsabilité partagé la ndax ndax tamit boo mooy boroom xam-xamu xeet bi lan la ñuy xaar ak tamit loolu duñ ne ñépp ndax phénomène bi xew fii xewul Sénégal mooy ne manuma ñëw naan waa Sénégal yéen yéen ñi fay wax xam diine yéen waroom xam-xam yi faratale ci yéen non loolu mooy dëkk bu ne la nga xam ne moo fa am boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañoo war a taxaw leeral lool mais malheureusement surtout occidentaux yi fii ñoom seen ñàkk xam lislaam nulaar nul te xamuñ dara am ay préjugés ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy suyux yi boroom xam-xam yi jàpp nañ ne ñooñu sax ñoom ñoo ñooy embarquer jeunes yi alors que du loolu c'est faux xamuñ dara en plus ndax ñi ñuy déglu mooy les universitaires là nga xam ne ñoom c'est des kazzab ñi ci ëpp ñi ci ëpp ay kat ci kat internationaux lañ dara te maîtriser wuñ dara ci li ñuy wax ay idée rek lañu yor yu ñu jàng waaye am seen doctorat ci mbir yi fii jaar fii di wax yoo xamante ne ni oriental la ay kii étude islamique alors que loolu réellement mooy xamuñ dara dara xamuñu ko ay idée la rek la ñuy jàng yoo xam ne ñoom ñoo ko teg seen bopp ba pare de di ko appliquer yor que des préjugés ay voilà étude du fait religieux yëfi ñàkk fay doyoo nga xam ne en ah, naroon na baax mais méthode yi ñuy utiliser moo baaxul te li ñu xam ci l'islam bariwul yow ne damay jàng premièrement histoire u l'islam xamuñu ko ndax dañ ne dañuy jàng histoire u l'islam mais ñu ko jànge mukk ci li musulman yi bind mais man nan laay ñëwee ne man en tant que africain sénégalais mais damay jàng histoire France Moyen Âge ay ñoom Charlemagne ak avant ay quatrième siècle ak tamit avant après Seydina Isa alayhi salaatu wasallam juste après avant histoire France dama koy jàng mais du ma jaar ci ci l'historien français yi bind mais kon man li may wax fan laa koy jële fan laa koy jële mais occidentaux yi c'est pareil noonu lañ def ak l'histoire de l'islam boo ñëwee ñoom ñu ne ñoom mbir yi duñu duñu ay moo tax ay imaamul Buxaari yi ak ay imaam Ibn Ishaq yi faalewuñ leen léeg-léeg ñu tudd leen noonu rek te buñ leen di tudd da ngay gis niñ leen di sewalee ay jàpp mais yow naka ki fekk kay ñi fekk mbir mi bind nga ne leen man du ma defa du ma du topp ci li nga wax. léegi léegi nañ imaginer sax que ne waa yow da ngay ragal walla ñoom ñuy rafetalal mbir yi xam nga lool mooy ki nekk ci biti xamul dara ci lislaam ndax bu xamoon nii seenu ragal yàlla sa waay du ñoo xam ne comme que ñoom noonu lañu mel mooy ay kàcckat lañ bu ñuy bind seen histoire bopp di ko rafetal alors que histoire ñeneen ñi ñu koy bind mu ñaaw ba moo tax ñu naan africains yi ay pacotille lañ doon jox seen maam yi ñu ñu jox leen seen doom loolu di kàcc gu mag mais picc mi sax di nelaw comme niñ ko fi waxewoon demal nga jël cuujam di dem mais da lay topp jëlal cuujam wala nenam mais day yéeg ci asamaan si di la topp di di di di xaax xaax tag léegi nga ne ku toll ni nit dafa jël joxe lool man nga ne ay benn personne deux boo xam ne daa am yitte ci problème mu mag bu mu ne nga bëgg ne ñépp noonu lañ defoon ay seetu lañ leen doon jox ñu gis seen bopp joxe seen doom mais loolu kan moo ko bind lu dul historiens yi occidentaux yi kàcc kat yi ndax ñoom xam nañ ne noonu lañ mel ñu jàpp ne ñépp noonu lañ mel voilà mooy ne affaire bi premièrement ñoom ñoo yàq yépp par exemple fii li doon faj mbir yi ñuy wax ay jeunes yeeg yooyu mais nañ bàyyi boroom xam-xam yi wax mais du ñu ko def au nom de la laïcité de la république ak tamit yeneen principe yoo xam ne moom ñoom la ñoo ko xam tax na duñ leen may benn écho mais booy fan lañ jàngi seen diine yi leen di yóbbu ñuy dem daan dañuy jihaad ak yooyu dañuy dem Syrie dem guerre sainte fu ñu ko jàngi internet internet la ñuy dem internet nga xam ne y'a tout et son contraire y a bon y a du mauvais très mauvais ñu dem yow boroom xam-xam yi nga xam ne lañ laa la waxuma la dara ay téere l'islam rek nga nga aw am benn base ci arabe rek topp sa téere yi rek dañ naan la man kaana wala man kaanat kutubuhu shuyukha shaykha kooku kasura xalatu képp koo xam ne say téere ñoo nekk sa sëriñ mooy yow téere yi rek lu ci lënt doo seet am ku la koy dimbali ku la ciy leeral di déglu ñenn ñu ñu lay leeral ci yi nga xamul walla di gëstu mais yem ci téere yi rek téere yi di nga am di nga gis yoo xam ne doo ko xam boo amul ku la ko leeral walla nga dégg ko ci nit loolu doo ko xam wala nga gis beneen téere bu ko leeral léegi yow bu dee ne téere yi nga yor yooyu amu ci kooku rek mu def ñooy sëriñam téere yee sëriñam képp képp kooku kasura dina bari lool xalatuhu ay tarxii sama ki juumte ak ay bari juumte mais imaginer loolu mooy te téere yi yu baax la léegi imaginer ki nga xam ne internet la dem internet la dem ku nekk moo ko fii ki léegi mooy bàyyiwu ngeen ñi war a wax ñi ngeen jox ñuy wax ces orientalistes ces universitaires xamuñ dara ci mbir yi ñooy ñëw di leen wax ni voilà c'est là ay affaire bi c'est problème kii la chômage bee tax ñàkk ci mais dañuy loolu dëgg ndax tout le ngi gis ñoo xam ne poste yu baax la ñuy am am salaire yu baax jóge fi bàyyi loolu lépp malgré tout sa dem te du benn du ñaar du deux cas du ñett ay milliers de cas loolu kay day wan ne kon seen analyse boobu xanaa waroon nañu taxaw ne leen yéen xoolal nunu nu ba bu leen ñu fonto yéen ni ngeen di wax xool leen ñii jeunes yu bari yoo xam ne ñoom newuñ ci cas boobu ba pare ngeen bëgg a wax mbir foofu la ah non kon mbir mooy dëkk bu nekk day traiter affaire yi étape par étape nga xam ne loolu la boroom xam-xam yu ne la fa nga nekk te loolu mooy boroom xam-xamu islaam yi lool la mooy boroom xam-xam kenn du ko gën a xam jamonoom kenn kenn du ko gin a xam li xew gaa yi nag dañoo foog ne ñoom xam li xew mooy topp seen série ak seen yooyu naan walla damay jàngal dund gi dañuy kàcc man wu ñu koo seetaana seetaan ba xam loo xamul jamais te ñoom dinañ ci yàqu seen diine dinañ ci yàqoo seeni mœurs si yàqu ci alors que yow ginuñu laa xam li xew ci dëkk bi yooyu yëpp ay makaayidu shaytaan la yu mu leen di wax ay pexe naan leen seetaan leen day tax ngeen yeewoo yeew pour yow ab feuilleton moo lay yee ku yeewul ba feuilleton du ko yee kooku dootul yeewu kooku mooy demal mu sànkal kon mbir yu lool la gis nga yooyu mooy ne jihaad dafa nekk loo xam ne lu ñuy jàng la lu ñuy jàng la du da ngay tëb rek acca jële fële ak tamit ay est-ce que groupuscule day taxaw fee rek daal di ne acca nañ leen kii non acca rek tudde bopp mujaahid rek dóor bombu fële jaar fële yuux allahu akbar ak yooyu non mbir yi du demee noonu affaire yi du demee noonu te loolu dinañu ko gis incha allah dinañ gis ci buñ duggee ci xazawaat yeeg saraayaa yeeg yooyu voilà léegi kon imaam al-Hafiz loolu wax ne pour tënk li wax ne wat tahqiqu aydan ginnaaw bi mu dëgëralee gina no mi gina eh, xóotal mbir mi ci benn côté bi la waxoon ne farata la ci jamono yonent mi alayhi salaam ci képp ku mu désigné te loolu liy dëgg mooy dafa continuer dafa continuer noonu ba ni nga xam ne ci la ñuy ubbee li ëpp ci dëkk yi di leen daldi euh, dugal lislaam ak yooyu léegi mu dellu ca xaal ba mu nekkoon léegi mooy mu nekk kifaaya képp kuñ ne jógal loolu farata la képp nag koo xam ne kiiwuñu ko kooku euh, du farata ci moom léegi mu ne wat tahqiqu aydan dëgg-dëgg tamit mbir mi beneen yoon euh, encore ci xeex kën a jihaat ak yéeféer yi soit mu nekk farata ci farata ci bépp farata la farata ci bépp jullit soit ci loxoom wala ci làmmiñam walla ci alalam walla ci xolam léegi kon loolu mooy li nga xam ne mooy àttee jihaad ndax farata la am farataay jëmm la wala farata bu la joo xam ne bu ko ñenn ñi taxawee ñeneen ñi euh, wàcc nañu ci des léegi euh, ñu ñëw nag ci beneen laaj mooy euh, ana jihaad yéeféer yi kañ la koy suñu boroom farataal mooy jihaad dañ koo farataal medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mais kenn farataalu ko woon màkk comme ni nga xamante ne noonu la imaam alxaafid ibn xajar rahmatullah alayhi daal di wax imaam alxaafid loolu euh, mu ne euh, fa awwalu maa maa al jihaadu ba'da al hijrati an nabawiyya ila al madina ittifaaqan moom imaam alxaafis mu wax ci alfath ne que ne première première fois bu ñu yoonale jihaad ginnaaw ba'dal hijra ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ilal madina ñëw madinatul munawwar ala saakiniha afdalu salaatu mu ne ittifaaqan ci loo xam ne boroom xam-xam yi dañ cee dëppoo mooy dëppoo nañ ci ne que ne jihaad ko farataal madinatul munawwar loolu mooy première. li ñuy kii mooy ne foofu la woon mooy du Makka léegi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi da gis ak ñu nit gis nañu ko këne loolu mooy li gënoon a approprié comme ni nga xam ne noonu la ko imaam az-Zurqaani yi mu ngi koy indi foofu di toxal euh, waxu lenn ci boroom xam-xam yi ci euh, bi muy shara euh, mawaahibul ladunniya bu imaam al-Qastallaani rahmatullah alayhi ma foofu al yàq ci la gën a yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ñu ñu yoonal jihaad Medina ndax Makka mais ay néew ju doole lañ woon amuñ woon benn doole bañ leen naan ay def leen mbiri newul woon ci ñoom mais fii te sax ñëwuñu Medina rek mu agsi premier jour bi Quba rek mu farataal ko déedéet moom la nag contexte boobu ñu ko farataale loolu la imaam Ibn al-Qayyim di ñu wax ni mu ne fa lamma staqarra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bil madina mu ne bi nga xam ne nag ci la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di sax daal dal ñëw Medina ba sanc ba dal wa ayyadahu llahu bi nasri borom bi subhaanahu wa taala daal di koy dimbali dëgëral ko ci ndimbalam ak ndimbalam waaye dëgëral googu yàlla dëgëral ko mu jaarale lenn li bi ibaadihi almu'miniina al ansaar ndimbal loolu suñu borom jaare lenn li ci muhaajiruuna yi ci jaamam yi nga xam ne ñoo ko gëm ji waa ba ñu yiir ko accueil bu baax yaatal ko fa ba mu tabax jàkkaam tabax fu mu dëkk ba pare mu daal di leen boole wa allafa bayna ba ba'da al-adawati wal ihan ba pare buur yàlla nag daal di def yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di tappale boole seen xol yi ginnaaw bi nga xam ne ci la ñu woon ñoo xam ne ñu noonoo lañ woon bañante tamit teg ci mi nga xam ne moom lañ dëkk woon diggante al aws wal xasraj mu ne nag yonent mi alei saatu salaam bi mu demee noonu mu def mu waaxaat gis nañ ko ci suñu bunt beewee mu ne nag fa manaatu ci la ko protéger ansaarullah di ansaarullah muy sa saxaaba yooyu di waa lansaar ak contingent wa katibatul islaami min al aswadi wal ahmar moo xam ku ñuul la moo xam ku xonq mu ñoom ñépp muhaajiri ansaar yi ak ñeneen ñu jóge fépp ñu ëpp daldi koy di ko protéger nekk ak moom alayhi mu ne wa badaloo nufuusahum doona ñu daldi yulli jël seeni bakkan yépp teg ko ngir protéger yonent bi alayhi mooy pare woon na ngir joxe seeni bakkan ngir yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare ñu jiital wa qaddamu mahabbatahu ala mahabbati al abaa'i wal abnaa'i wal azwaaj ba pare yamuñ foofu ñu jiital sopp gu ñu sopp gu tar yonent ci bari saab saam sopp gu ñu sopp seen bàyyi seen doom yi ak seen soxna yi mu ne te moom yonent boobu alayhi salaatu wassalaam moo gën a yey ci ñoom que seen bopp bi mu demee noonu mu ne ramatuhumul arabu wal yahuudu an araab yi nag daal gi leen mere mere gu tar loolu gisoon nañ ko ci waxu kan euh, alhamdulillah Euh, euh, imaam Mubaarak Fuuri ci ar-Rahiiqul Maxtuum bi ñuy gis euh, que ne nu mu tuddati waa waa waa waa dañoo pare woon doon tëkku yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon tëkku ko ko faaru bind leen ay leer gisoon nañ ci boobu que ne imaam Mubaarak Fuuri dane Kaab dane non euh, mooy waxam jooj ma ne woon gisuma woon ak euh, gisuma moom fan la ko teg mooy sanadam fan mooy càllalem fan la jëli wax jooju gisuma ko woon walillahi alhamdu wal minna mooy gis naa ko yàlla def na mu mujj ko gis imaam al Bayhaqi moo ko solo boo demee ci Euh, su euh, dalaa'ilun nubuwwa bi muy commencé ci xare yonent bi alayhi salaatu salaam ci def ci gazawaat yeeg saraayaa yeeg yooyu foofu xadis boobu bokk na ci njëkk indi bu dul bi mu njëkk indi euh, seetlu waatuma ko mais gis naa ko gis naa ko foofu liir naa ko ci imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi ci ad dalaa'il imaam al bayhaqi rahmatullah alayhi moom moo ko jëlee xadis boobu noonu imaam mubaarak fóor yi waxoon ma ne woon xaw fan la ko. lan moo ciy càllalam loolu ak fan la ko jële imaam al-Bayhaqi moo ko solo te imaam ash-Shaami as-Saalih ash-Shaami ci Huda war Rashaad moom dane rawal Bayhaqi wa ghayruhu an Ubay ibn Ka'b imaam al-Bayhaqi da solo na ak wa ghayru ak keneen mooy du moom rek kon nag mu jële ci Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa loolu mooy wax jim ne waramathumul arab li imaam ibn al-Qayyim ne ah, wal yahuudu an qawsin waahida arab yeeg yahuud yi ñépp daal di leen tiiréendoo benn yoon mooy jublu ci ñoom mere leen ba pare nekk noon contre ñoom boobu imaam buñ fàttale ko imaam eh, Ubay ibn Ka'b dane woon yonent mi alayhi salaatu bi mu ñëwee Madina wa aawat homo ak saxaabaam yi yu jóge Makka wa aawathumul ansaaru ramathumul arabu wal yahuudu an qawsin waahida wa shammaru lahum an saaqil adaawa wal muhaaraba wax jooju moom la imaam Ibn al-Qayyim daal di reprendre fii mu ne bi ñu agsee nag yo arab yeeg juif yi bu ñu nee arab yi mooy yéeféer yi ñu ne woon ay awsaan yi abaratul awsaan polythéistes yi doon jaamu xërëm yi jamono yo ñoom ñépp ñu nekk benn force contre ñoom noonoom ñoom ba pare ñu dëgër ngir nekk seeni noon waaye sampal leen xeex mu ne wasaaxu bihim min kulli jaanib ñu leen di yuuxu ci bépp wàll di leen traiter de tous les noms mu ne ba yoon jullit ñi ñoom doonuñu woon nelaw illa fi lu dul ci ay arme dañ doon armé teg seen njegenaay dañ doon njegenaayoo seen jaasi wala seen yooyu te walaa yusbixuuna duñu xëy illa fii ñun foofu lañ ci yemoon mais riwaay bi gën a gudd lool te lo li tax ñu koy continuer ni dañu intéressé fii surtout imaam Ubay radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa qaalu jullit ñi ne yonent bi euh, tura na'ishu hatta nabita mutma'innin la naxaafu illa allah azza wa jalla fa anzala allahu tabaaraka wa ta'ala ñoom ñu ne euh, yeneen ci wàllu saabsaab wala ñuy waxante si ne mais ñun est-ce que jàpp ngeen ni bés dina ñëw ñu dund ci jàmm ndax gis nga gàddaay gi nekkul woon euh, que àgg nañ Medina AEC euh, euh, l'heure de jubilé wala nañu tëb ci kontaan ay coono ya jeex na déedéet Medina moo ginóo na nekk insécurité totale presque moo fa amoon ndax lii la mooy insécurité. te nag insécurité ci wàllum mooy sam xel du dal loolu moo gën a yées ndax yow lépp loo gis rek surtout koo xamul ku ne te dëkk bi presque xamoo fi ñu bari ndax yow yaa fi ñoom ñoo la fat yaa ngi door a ñëw te ñoo bari ci ñoom gëmuñu yahud yaa ngi fees del ku ne rek comme niñ ko waxoon mën na nekk ki nga xam ne ak moom mooy noon bi pare na ngir rey la moo tax insécurité gisoon nañu Yonent bi alayhi salaatu salaam hadith bi ñu waxoon noonu bu Sa'd ibn Abi Waqqaas ci Sahihayni du imaam al-Bukhari rek a ko solo mais imaam Muslim tamit solo na bi yaa Aisha radiyallahu anha doon wax naan dañ doon nelaw dafa dafa newoon ak Yonent bi alayhi salaatu salaam benn guddi mu ne bu doon ne de kenn ci sama saxaaba yi euh, euh, euh, protéger na ma mooy garder na ma guddi gii mu jekki dégg ay jaasi guy yëngatu ci. kuy yëngal arme yi mu yor ci biti ci ginnaaw néeg bi mu ne ko kan mu ne ko ana Sa'd ibn Abi Waqqas man la Sa'd ibn Abi Waqqas mu ne ko loo fii def mu ne damaa ñëw ngir protéger la boobu imaam al yi lañ noonu moo ko solo mais quand même naka noonu imaam Muslim ibn al-Hajjaj tamit solo na léegi euh, ñoom ñu ne kon ñi mbir demee nii ñu ne mais gi ce que jàpp ngeen ne bés dina ñëw na ñu na'ishu hatta nabita mutma'innin ñuy dund nekk ci mutma'inniina dal nekk en sécurité laa naxaafu du ñu ragal illa allah azza wa jalla du ragal ku dul buur yàlla subhaanahu wa taala moo gis ngis ne xéewal xéewal gi ñu borom bi def dégg naa imaam bi tey uh, ci àjjuma ji loolu la doon def uh, kii xutba bu am solo fee ci mosquée masjidu rahma uh, bu Villeurbanne bi këne mooy ci xéewal yi ñu yàlla defal te ñu koy ñu duñ ko sax bàyyi xel waaw akbar mooy xoolal xoolal yow yonente mi alei satu salam ay saxaabaam mais xoolal treize ans woote gi Makka yépp coono ñu ñëw Medina mu ginatee nekk coono du ñu nelaw lu dul ñu ngi yor seeni arme seeni jaaseeg seeni paaka mooy benn nopp ngay teg lu yëngu nga tëb yor sa arme ndax foog nga ne mbir yi dal nañ sa kaw mais xoolal loolu ñun est ci loolu lañuy ñuy dund xoolal suñu dëkk yi jàmm ji ñu nekk jàmm ji ñu nekk mais ñu bari ñu ëpp ci nit ñi ñoom duñu sant li leen yàlla wa asba aleykum ni'amahu zahiratan wa batina buur yàlla moo sotti ci suñu kaw mais ay xéewalam yoo xamante ni yu feeñ yu nëbbu ak yu feeñ mais dara xéewalu bon santé xéewalu nekk en sécurité nekk sa kër toog naan waaye xaaral ma dem tëdd nelaw tuuti quoi sieste deux minutes wala toog nii di waxtaan nekk sa njaboot nekk day say xarit dem di liggéey li ñëw nga foog ne loolu ñépp ko am yow xam na ne ñépp amuñu ko xoolal teleen xoolal Syrie nga foog ne gaa yi euh, yenn dëkk yi nga xam ne dañ leen di bombarder ñooñ am nañ lool am nañu euh, di yaakaar ne toog nii naan xaaral ma dem sieste ji nii nga foog ne lool lool mu ngi ci xel yi gaa yi amul mënuñu ko mais lu raw loolu lañ doon dund te teewuleen noonu ñuy sant yàlla ñun nag ñu ne ci yooyu mais malheureusement duñu sant wa qalilun min ibadi min min ibadi ash-shakur mais ñoom ngi néew ñooy sant ci jaam yi léegi nag ñoom bi ñuy laajte loolu di demande mais est-ce que bés dina ñëw mooy di di mébét bés boo xam ne jamono yoo xam ne dina ñëw dañuy jaamu yàlla sans problème nekk en sécurité bu ñu ragal ku dul yàlla nee na borom bi subhaanahu wa ta'ala daal di wàcce euh, aaya bi nga xam ne moo nekk ci suuratu nuur aaya 55 mu ne wa'ada allahu alladhina aamanu minkum wa 'amilu ssaalihaati la yastakhlifannahum fil ard layastaxlifannahum fi l ardi kama staxlafa alladina min qablihim wala yumakkinanna lahum diinahum alladi irtadaa lahum wala yubaddilannahum min bacdi xawfihim amna yacbuduunani wala yushrikuuna bi shay'an wa man kafara ba'da dhalika fa ulaa'ika humul faasiquun bi ñu newee ci insécurité boobu di laaj ndax ay way ndax bés dina ñëw bañ génn ci suñu boroom daal di wàcce ne maa dig dig naa alladina amanu ñi gëm buur yàlla minkum ci yéen wa amilu saalihaati dañuy jëf jëf yu baax suñu boroom ne ñooñu dig naa leen la yastaxlifannahum fil ard que ne waat naa ne man buur yàlla de buur yàlla dina leen def ñu daldi nekk mbir yi mujj seen loxo def leen ay héritier ci kaw suuf ñoo xam ne ñooy yor mbir yi ginnaaw bi fil ard kama staxlafa alladhina min qablihim comme ni nga xamante ni ñi leen jiitu woon te gëmoon yàlla newoon ci yoon bu baax noonu la yàlla mujjee ndax wal aqibatu lil muttaqin mu jéemtalu mbir yi suñu boroom nee na mu ngi comme li wax ci suuratul qasas wal aqibatu lil muttaqin mu jéemtalu mbir yi ñi ragal yàlla lay moo tax mu ne yàlla dig na ñi nga xam ne ñoo gëm tey jëf lu baax kene jarul ñuy tiit mbir yi ci ñoom lay dellu ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy mujj yor mbir yi wa'ada allah la aghliban wala Euh, euh, kataballah wala kataballah la aghlibanna ana wa rusul buur yàlla dogal na bind na ci lawhul mahfuz loo xam ne lu denk ne la aghlibanna waat naa ni dinaa noot ana man wa rusuli ak sama ndaw yi ak képp ku topp ndawam yooyu alayhi salaatu wassalaam kon mu ne ñooñu loolu laa leen di këne lu metti metti màkka gënee ñu leen génne ñoom ci seen loxo lay mujj waaye Medina gii ñu nekk di am peur de leur ventre boobu Médina ci seen loxo lay mujj comme li nga xam ne noonu laa ko digoon ñu leen jiit wala yumakkinanna lahum diinahum te buur yàlla dina leen jàppandal seen diine ji ñu ne alladhi bi nga xam ne moom la buur yàlla gërëm muy diine l'islam ndax inna diina inda allahi l'islam dëgg dëgg diine fa yàlla mooy l'islam mu ne foofu lay yam mu ne déedéet na yubaddilannahum ngi xaw fii bandi xawfihim amnan ginnaaw insécurité gi ñu nekkee fii nekk ci insécurité totale fii nii ci Medina dinaa leen ko changer soppil leen ko ginnaaw seen tiit googu am na ñu nekk ci sécurité yaa bu duuna nii sécurité goo xam ne mooy tax ñu man ma di ma jaamu man borom bi laa yushrikuuna bi shay'an te duñ ma bokkaaleeg dara ah bu loolu nag amee xéewal gu ne responsabilité sant gis ngeen kullu ni'ma ni'ma bu ne maaha maaha wujubu shukri xéewal gu ne dafa ànd ak responsabilité farataay sant yàlla ci xéewal googu mu la defal waaw waaw xéewal gu la yàlla defal yow yàlla lekk rek lenn rek la la sant ma mais loolu yomb na santal nga bañ a nekk purux doo gërëm na mu daaw fàtte ki la defal di wane sa bopp effacer ki nga xam ne mooy al mun'im ki nga xam ne mooy xéewale mu ne kon nag dinaa leen defal loolu seen insécurité gii non seulement ñoom ñooy nekk ñi nga xam ne ñooy héritier suuf si mais insécurité gi nekk suñu borom nee na dinaa leen ko transformer mu nekk am nan nga xam ne bu boobaa nag yaa bu doona ni jaamu gi ñu koy jaamu mooy sant gi sant gi mooy jaamul yàlla nekkal ci jaamu yàlla mooy yaa ngi sant yàlla ndax kat loolu mooy sant laa yushrikuuna bi shay'an duñu ma bokkaaleeg lenn mu ne nag waman kafar képp nag koo xam ne ginnaaw bi ma leen defalee loolu ci bés yii di ñëw ci jamono yii ñu ñëw nga xam ne yàlla dimbali leen comme niñ koy gise ci xare waaw képp nag koo xam ne ba ba kuffaaru Quraysh ni xam ne ak yeneen noonu araab yi ak ne Medina xam ne ah ndeke kat jullit ñi radiyallahu anhu duñu ay ay ay ay ay ñeexu ñebbe ndekete la ilaha illa ndeke gars il mérite d'être pris en compte nag ndeke gars ñoom <laughs> oh ni ñu ko fooga woon ne ko du ñoom léegi au la peur change de change de camp ba mbir tiit gi ña doon tiit tiit ga jóge seen ci ñoom dellu ci ñi nga xam ne ñoo leen doon tiital yàlla ne loolu leen yàggul ma defal leen ko mais bu ma leen ko defalee képp nag koo xam ne dafa suul jëf santuma mooy jaamuwuma ma defal leen loolu au lieu ngeen taxawal man li ma wax muy sama charian bii di nekk sama jaamuma bañ maa bokkaale nga bàyyi loolu topp say bànneex ak sa bakkan ak yooyu àddina wallahi képp ku def lool wa man kafara képp ku weddi ba'da zalik ginnaaw lool fa ulaika wat naa ne ñoon humul fasiqun ñoo ñi nga xam ne ñooy kàccoor yu mag yi na loolu la borom bi wàcce woon bi nga xam ne ci lañuy poser aux question ci jamono yi ci insécurité giñ ne woon kon waxu imaam Ibn al bi mu ngi noonu léegi arab yi def leen lool mu ne ak juif yi ak mooy arab yi nga xam ne kaw kaw yeeg gaa yi nga xam ne dañ ñëw ay yéeféer lañu ñu sampal leen raayaw xeex ak noonook ñoom di leen traité de nom da nom d'oiseau min kulli jaanib ci wàllu wu ne mu ne loolu waa loolu bi demee noonu yëpp moom est-ce que pour wax la Médina bi mu ñëwee xoola dane fa lamastaqarra bi yonente mi aleye saat salaam dalee Médina bil madinati wa ayyadahu llah yooyu yëpp yàlla dimbali na ko mais yàlla farataalul jihaad ci jamono jooju saa si déedéet mu ne walla kooku buur yàlla daf dal wallahu subhanahu wa taala ya'muruhum sabri wal afwi was safhi hatta qawiyat shawk washtadda al mu ne ma loolu lépp nag di xew ak insécurité bi la a Ubay décrire nii yàlla an buur yàlla malgré loolu lépp mu leen di digal lan bis sabri ci muñ wal afi di jéggale wa safhi di jéllale di jéggale di jéllale ba nag mbir yi nag ëpp dayo jullit ñi tamit daldi préparer mooy gis nga baax mais seen mbir yi gars yi gën a intensifier nit ñi loolu nit moom loolu la mooy gis nga bu même entre gone sax loolu la xale yi boo leen gisee nii buñ ci napp kenn ñu gis saabuñ buñ ko nappee muy bàyyeeku di jooyaka di sede tout le temps gars yi luñ soxla ci moom yeneen xale yi dañ koy napp ngir am ko fekk jénguwul gars yi dañ koy sonal ñoom nag ñu continuer ci lool ba mbir mi wax dëgg nag mbir yi tar yëf yi tara tara tar bi mu taree noonu lan moo xew après naka lan yan ndigal la yonent bi la borom bi subhaanahu wa joxe loolu insha allah la gis ci jotaay bii di ñëw àggale ci waxu imaam Ibn al-Qayyim li nga xam ne mu ñuy indil nag euh, voilà contexte bi nga xam ne ci la yonent bi ci la suñu borom daldi farataali li li nga xam ne wala bokk yoonal yoonal jihaad dinañ gis est ce que da koo yoonal rek mu nekk farata wala déet yooyu yëpp insha allah dinañ ci ñëw.